fil baabi saani cashar baabun alxa baabun alxassu cala zdiyaa cala lizdiyaadi minal xayri fi awaaxiril cumur baabun alxassu wala nga ne baabul xassi cala lizdiyaadi minal xayri fi awaaxiril cumur Euh, kon insha allahu taala ginnaaw biñ jeexal jataay bi ñu génn xadiisu euh, al-Qudsi bu Seydina Abu Zar Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw ci turam radiyallahu anhu mu jële woon ko ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu koy nettali di jële ci boroomam tabaaraka wa taala ci buntu baabun fil mujaahada muy garab boo gële xanaa lenn lañ ci fàttaliku bi ñu koy biñ ci paree mooy bi ñuy tëj sax la ci sama xel nem waaye mooy waa ban lëkkaale lañ amoon xadis boobu ak bunt bi wax kër këri ngir dab ngërëmu borom bi tabaraka wa taala loolu mooy lan lan mooy lien bi lan mooy lëkkaale bi ah mooy li la borom bi wax mooy ne yéen ñépp mooy daal ci gàttal la aaya ba wax yaa ayyuhan nas antumul fuqara ila yéen ñépp a aajowal seen borom boroom bi nag mooy ki nga xam ne mooy alganiyul hamid mooy ki nga xam ne moo moo ko moo woomal soxlaalul kenn dara alhamid te mooy ki sant kon gaaw leen yim fi wax yépp yéen samay jaam yéen ñépp ah, dama damaa xaraamal tooñ ah, seen diggante bu leen tooñante mooy kon gaaw leen kum ci fekkoon na nga gaaw génn ci tooñ nga nga newoon te bu dee masoo koo def yow na nga nekk koo jël décision ferme fas yéene que ne doo ci tàbbi waaye ñaareel bi mu doon wax ne yéen ñépp a sànku lu dul ku ma gindi kon nag sàkku leen ma gindi leen kon mooy gaaw leen al mubaadara bul ne xaaral waaye ah hatta hatta akbur ba may nekk mag wala hatta ablugh ba may déedéet loolu amul gaawal nga def ko wala hatta ablugh sittina ba ni may xaaral ba ma am soixante soixante ans déedéet. kan moo la wax loolu borom bee la ne dina la fi dig ba boobu déedéet da mooy kon gaaw waaye bu nee yéen ñépp a xiif sàkku leen ma lu dul ko ma leel kon sàkku leen ma mooy gaaw leen kon lépp loo xam ne moom ngay ut comme nourriture na nga gaaw te dellu ci sa boroom te di ko sàkku ak lépp lu say moyens tamit leer ke ne lii moom daanaka am nga ko waaye jaamu yàlla la ñaanal te borom bi seconde bu ne mën naa bindi. situation bi nga jàppoon man na ko soppi nga jàppoon ne fii mën a affaire bi moom teg nga ci loxo borom bi soppi lépp voilà kon nag moo tax di ñaan sa borom xatta li nga xamante ne nii sa mbaruk dàll sax bu daggee nga ñaan ko sa boroom xatta li nga xamante ne nii moom ngay safale sa cin sax nga ñaan ko sa borom loolu yooyu jaam bi daa nekk koo xamante ne day xam ne loolu na gaaw di ko def tey dellu ci boromam waaye bu ne yéen ñépp parafle lu dul ko ma solal kon sàkku leen ma ma solal leen kon nag mooy ñun ñépp parafle ci yiw ñun répp rafle ak yiw mooy dañ koo rafle nañ sàkku borom bi mu daal li ñuy solal malaan yi yiw waaye nañ sàkku borom bi mu solal ñu malaan yi nga xamante ne mooy yu zahir yi waaye rawatina yu baatin yi mooy nañ ko gaaw def bul toog naan boo garaawul déedéet ndax sa ñàkk solu boobu mooy li arrangé iblis te iblis ci lay programme am di doxe ci la lay sànk yow jàmm bi kon nag mu ngi noonu beneen bi mu ne da ngeen di def ay bàkkaar ci guddi ak bëccëg man maay jéggale bàkkaar yi kon gaaw leen moo taxoon mu ne woon wa anibu ila rabbikum gisoon nañu laay boobu ci suuratu zumar gaaw leen ngeen dellu ci seen boroom tabaaraka wa taala kon nag loolu leer na kon que ne gaaw gi voilà ba léegi lëkkaale bi ak bunt bi juróom benneel bi mu waxoon ne du ngeen daje sama sama lor ba di ma lor waaye du ngeen daje jotawu ngeen sama njariñ ba di ma jariñ ah kon nag mooy ñu xam ne kon borom bi lim ñuy digal def lu baax fastabiqul xayraat du dañ ko dacee am intérêt wala boog buñ ko bàggee mu lor ko déedéet kon nañu gaaw fa firru waay waaye daw leen ila allah ci yàlla tabaraka wa taala waaye beneen bi mu doon wax ne hmm, yéen ñépp ñi jiitu ki njëkk bi ma njëkk bind ci jinne yeek ñi ak ka mujj ñoom ñépp buñ newoon ci benn pàkk ak mboolem nit ñi mboolem jinne ku nekk ñaan ma mooy kon gaawal ngay ñaan sa borom te nga xam ne loo ñaan bul ñaan ba ne noonu lii nag dafa rëy quoi jarul ma koy laaj déedéet naan non non loolu nag ñaanoon naa borom bi quand même lii ñaanaat ko moom day xaw déedéet borom bi loolu sax moo ko gënal waaw moom loo koy gën a ñaan muy gën a kontaan kon nag gaawal di ñaan di yokku ñaan sa borom saa su ne kon nag affaire baa ngi noonu beneen bi mooy bi nga xamante ne ni eh, eh, ñaan gi eh, ku jox. Eh? Eh, eh, ngir borom bi defal la loolu da la koy defal waaw léegi nag loolu mbiru yaa ngoog nag bu ngeen gaayu ba jëf wala gaaw ngeen jëfit lu mu ci man di am seen jëf yi maa ko peeg kon nag di leen ko restituer boo ëllëgee dinaa leen fay ku nekk lim fi defoon ku fa daj yiw ah na sant yàlla ku daj nag lu wuteeg yiw moom bu yedd na yedd ki nga xam ne mooy boppam kon nag mu ngi noonu yal imaamu rahimahullahu taala lool dañ ko fàtte woon lëkkaale bi mu ngi noonu walillahi alhamdu wal minna muy indi garab gu bees ci toolu nun ñi sell ñi radiyallahu taala anhum mu ne muy as-saani ashar muy bunt bi nga xamante ne nii mooy as-saani ashar mooy buntu as-saani ashar voilà mooy ñaar ak dix muy douze ñaar fukk fukk buntu fukk ñaareelu buntu bi voilà fukk buntu bi ak ñaar fukk baabul xasi baabu buntu wala baabun alxattu ala al mooy ñaax gi ñuy ñaax ah ala al ci yokku min al ci jëf yiw fii awaaxiril umr nit ku nekk yokk gi mu war a redoubler d'effort ci jeexitalu dundam waaw am gisoon nañ buntu diis bi baabun fil mubaadarati ila al waaw yëkkante jëm ci yiw yi fii nag mu lay wax ne. alxassu ala al izdiyaadi min al xayri fii awaaxir al umr waaw mooy loolu ma la waxoon noonu noonu la de di njëkkante ci yiw waaye rawatina ñu ngi lay gën ñaax nag ala al izdiyaadi hein di la gën a di la ñaax ki yokku min al xayri ci jëf yu yiw buntu yiw yi dee leen dikke loo ci mënoon a def redoubler fii awaaxir al umr fa jeexitalu say fan waaw dund ku nekk ci nekkul période de relâchement déedéet du jamonoy man daal def naa bay jege day niroog la ma la waxoon misaal ma ma la joxoon ne la course yi xam nga ne nit ñi duñ joxe teb départ bi tëb gaa daw ñu ñëw bay waaj a jege yow yaa ngi daw def fond daw def ay effort yu rëy ñëw bay jege ligne bi euh, taxaw quoi wala ngay wàññi déet dañ lay raw. yow kay waxoon naa la sax en général sax ñun ñi fa ñuy gañee mooy ca fin ba waaw fa la waa ji accéléré yoo xam ne kenn du ko dab daanaka ñay raw foofu la ñuy rawee yow foofu nga war a gën a redoubler d'effort waaw ndax yaa ngi jege ci ligne d'arrivée bi mooy ligne bi cëppa ndaw ba yaa ngi koy jege te du xel sa ndaw yépp nga accéléré ko waaw nekk ci yiw yi rek waaw yow kenn masolaa xamee caaxaan nga nekk ci lu baax rek waaw di dem njàkka di dox mbokk di di di di ut xam-xam ah di jàng alquran di di di di di def yu baax yi te sa borom kese tax nga bàyyi ba nekk mag nag relâché lépp waaw commencé di dem baar di tux ah daanaka yow alquran sax ab këyitub journal la ko ëppal doole léegi wala yaazu billah loolu mooy kasara dëgg waaw kooku moom mooy misaalam waa ji daw bay jege ligne d'arrivée bi gaa yi moo raw ñëw nag mais mu mu muy dox quoi te dese na ko un kilomètre wala ay ay ay ay ay ay ay ay cinq cent mu ñëw ba cinq cent mètres au lieu bu mu taxaw nag di di dox ndànk quoi di dox ndànk nii ñépp gis nga gaa ne woon gannaaw vitesse biñ koy rombaate day mujj sax mooy jël nacc mooy jël le dernier mooy nekk ndaare waaw loolu nag du du dum xel loolu dum xel loolu la laan la kon nag buntu bi mooy li nga xamante ne nii day day ñaax nit ki ñaax gi ngay naax nit ki waaw ku nekk ci ñun minal ala isdiyaadi fil minal xayri di yokku redoubler d'effort gina yokku sa sa sa sa cawarteeg sa njàmbaarte ci jëf yi ngay dikkale bi buntu yiw yi jëf yu baax yi fii awaaxiril umr ci jeexitalu dund gi waaw waaw léegi nag wax ji mooy nga ne ma <laughs> ah man nag man vay nag damaa mu laaj bii mën a de <laughs> waaw loolu mooy sa laaj ah, <laughs> kan kan moo xam kañ ngay dee ah awaaxiril umr yomb na waaye ngay xamee kañ ngay dee ba xam ne yow sa dee yow yaa ngi sa mujjug dee. waaw kay yaa ah, ngi dëgg de <laughs> comme que mooy kon yow da ngaa war nekk ci ci ci ci ci ci rythme boo xamante ni bu soutenu la waaw. wa lidhalika mooy fastaqim bo fastaqim kama umirta wa man taaba ma ak gis nañ ko fan yee waaw ci suuratu Hud fastaqim bi nga xasee tegu ci comme ni ñu la ko digale waaw waman taaba maak yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam képp ku tuub képp ku dugg ci sa lislaam gi génn ci yim newoon dellu ci man borom bi wala taqaw problème ko beew kon mooy dafa laaj comme que xamuñu mooy yow da war a nekk moo tax l'islam bi woote vers l'excellence waaw nga xam ne yow lu dee di ñëw rek fekk na la ci l'excellence kañ la man ngay dox fii am ñuy nekk jeune ngay dox ci mbedd mi sa kër bi arrêté ah voilà infarctus waaw nga faatu léegi gaa yi ñëw jël woo pompier yow moom da léegi la dool ki lu xew moom moom daal da jékki rek daal gaa yi ñëw fexe laa réanimé ba sonn pompier yi dara ñu ne on a constaté sa mort à l'heure à quinze heures telle mu jeex loolu nga am mane la loolu benn mbir la wax nga dégg fay waaye am na beneen mbir boo xam ne nit ki bu la yàlla mayee ay fan quand am na fan yoo xam ne boo ko amee dangay xam ne ah li ëpp ci sama génération li ëpp ci sama masse de mooy yow da dangay da xaw a am que ne ah li ma xas dund de yaakaaruma ni dinaa dund ak lu toll noonu. yow dund nga soixante cinq ans waaw nga soixante ans xam nga ne moos sa bàmmeel boo may lu bari di nga ne ah nga gis sànni sa bët sa moroom yi nga fi nekkaloon ñenn ñi moom faatu nañ avant ñenn ñi quarante ans ñenn ñi trente ñenn ñi vingt ñenn ñi sax ñëw nañ bay cinquante neuf ñenn ñi ay soixante et quelque ñenn ñi ak yooyu mais nii waa na nga gis ku teg yow at yi nga am ku ci teg moitié bi wala sax mu teg ci lu toll noonu nga xam ne kon nag jege nga sa bàmmeel lool kon nag gina la góorgóorlu gina la takk waaw kay loolu it mu ngi noonu am naat yoo xam ne boo ko xasee am yow moom daa gën a feddali ci yow nga gën a góorgóorlu parce que sa bu bàmmeel nga gën jege quand fi nga jóge sa ginnaaw waaw kon leer ok kon mu ne ginnaaw noonu la tudde bunt bi garab ji nga xam ne moom la ñuy présenter tey ah ñaaxaate ci baril yiiw yi booy waaja faar tey garab goog lañ gis léegi nag al imaam ni mu waxoon ne day ubbee buntu yi li nga xamante ne lenn ci alquran ci ay aara ay aaya yoo xamante ne ni karimat wa usaddiru al abwaaba min al qur'an al aziz bi ayatin karimat léegi nag muy commencer lool mu ne qaala allahu taala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa jaa'akumu an-nadhir suuratu Faatir waaw mu ne qaala Allahu ta'aala benn laaya bi kese la ci indi waaw benn laaya dina la dina la koy leeralal mu ne qaala Allahu bi nga xamante ne de ta'aala moo kawe te yéegut nee na awalam nu'ammirkum waaye ndax man mayuma leen woon ay gudd ak gudd fan dundalu leen woon may leen ay fan yu gudd maa ndax dundalu ma loolu maa loo xamante ne nii ci ay fan yatadakkar waroon na cee fàttale koo ba jëf lu baax di ma tudd tey dellu ci man fii ca fan yoo yee ma leen defaloon man tazakkara at ya ma leen doon képp koo xam ne naroon naa fàttale ku dellu ci man wajaakum loolu benn mbir la wajaakum tekki dikkaloon la leen an-nadiru xuppaatekat sama xuppaatekat bu mat bi alayhi salaatu wassalaam léegi imaam lii la indi ci suuratu Faatir la muy laaya 37 waaye indiwul lépp même aaya bi da koo dagg laaya bi ci biir lim ci soxla rek la jël waaye da ngay ne laaya bi nañ ñëw foofu ba pare après ñëw li al imaam rahimahullahu taala di leerale wax jii nii suñu boroom wax lan la ci mufassirun al kibaar alayhim ridwanullahi daal di daal di déggee nan lañ ko firee. ndax laaya bii nii ci suuratu Faatir suñu woroom day wax muy aaya trente-sept ci aaya trente-cinq bi la jóge waaw mu ne walladiina kafaru ginnaaw bi mu waxee waa aljana aaya yi doon wax keroog fan yee yépp naan buñ duggee aljana dañuy sant yàlla waaw wa qaalu alhamdulillahi alladhi adhaba anna alhazan inna rabbana la ghafuurun shakuur alladhi ahallana daara almuqaamati min fadlihi laa yamassuna fiha nasab wala yamassuna fiha lughub ginnaaw loolu nag wax waa aljana buñ duggee sant yàlla gi ñuy sant seen borom tabaaraka wa taala seen borom tabaaraka wa taala bi mu waxee waa aljana ñooñu nga xam ne buñ duggee aljana ñu sant seen borom waaw mi nga xam ne moo dàq wëlif leen lépp loo xam ne aw tiis la aw njàqare la léegi nag muy wax waa safara foofu la laaya biy jóge mu ne kanta walladina kafaru mu ne walladina kafaru lahum naaru jahannama la yuqda alayhim fayamuutu wala yuxaffafu anhum min adaabiha kadhalika najzi kulla kafuur وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير fii la laaya bi nii la daane rek mu ne walladina kafaru kanta gaa yi nga xam ne ñoo weddi yàlla buñ bokk ak ñu naan alhamdulillahi alladi azhaba anna al-hazan mukk waaw ñoom duñ wax loolu la ndax dugguñ àjjana mu ne walladiina kafaru daal ñi nga xam ne ñoo weddi woon seen borom ci kaw suuf lan mooy xaw mu ne lu hum ñeel na leen naaru jahannama na safaraw jahannama waaw le feu de l'enfer la yuqda alayhim fa yamutu kenn du leen doggali ñuy faatu mukk kenn du dogal ci ñoom ñuy faatu kenn du leen doggali ñuy faatu déedéet natt ci ñoom dogal ci ñoom ak faatu de mukk borom bi du ko def leen du ne gaa yi dem leen jekkalil ma leen yéen sama malaaka yi wala lam leen di teg ci ay mbugal tax ñu daara fa faatu mu ne mukk wala yu xaffafu loolu benn mbir la kon mooy gaa yi duñ faatu de toute façon keroog faatu moom bu waa aljana yi comme ni ko neen ci ma ne saab saab waxee dugg aljana yal nañu ci borom bi boole amin waa waa safaan ba waa safara dugg safara diggante ajjana ak safara la ñuy jël dee dee la borom bi di indi waaw mu nekk benn kuy benn bélier bu weex tal mooy dee dëkk dee am xar mu rafet la waaye waaw ñu teg ko diggante àjjana ak safara ñu woo waa àjjana ne leen hé waa àjjana ndax xam ngeen kii gaayu xool mais bañ a xam yi deewa ji kii mooy dee ñu ne waa safara he xam ngeen xam ngeen kii kuy mi xam ngeen kuy mi le bélier là ce bélier là xam ngeen ko gaa yi ne waaw kii way dee moo ñu fi indi ñu daal di digal Seydina Yahya man huwa Yahya hada nabiyullah ibn Zakariya alayhi salatu wassalam moom la borom bi di wax mu rendi dee mu tëral dee rendi ko devant tout le kuyum dee Yaxya ki nga xam ne turam borom bi nee na kenn masula tudd ni moom avant lam naj'al lahu min qablu samiyya masumaa def man borom bi lu jiitu nit ku tudd Yaxya masula am waaw ki njëkk a Yaxya mooy Seydina Yaxya moom waaw ñi ci teg yépp alayhi salaam turam bi moom lañ ci mais avant moom amul ku ko mësa tudd waaw akbar waaw te borom bi moo ko <laughs> loolu bariwul ku mën a taxaw fii naan man yàllaa ma tudd ah <laughs> surtout ñun fii fii fii koo gis muy kii soo sa baay bu dee mu ngi dund wala ñi nga xam ne ñoom seen ndey yee joxe tur yi <laughs> de passage bu dee dañ cee d'accord moom baay ji loolu xam naa ne nag warul du xëccoo parce que kii joxe tur mooy baay. waaw waaye bu ñu waxtaanee ba jubóo ci loolu ndaw si li mu joxe tur bi mu xalaat moom la bàyyi ji nangu loolu baax na voilà wala muy fii loolu benn cas beneen cas mooy koo xam ne baayam daa gaañu laata muy juddu soit yaayam tudd ko wala ay nijaayam wala ay paternelam oncle paternelam ay baytëxam wala maamam ju góor wala ñooñu tudde ko waaw wala sax cas xam dañuy gis ne kii moom dafa juddu kenn xamul ko benn parent ndax dañ koo dañ koo désiré dañ koo jur rek sànni ko ci poubelle yi. gaa yi for ko ñoo koy utal benn tur waaye yàllaa ma tudde tur <laughs> saay <laughs> loolu du ko ku ko taxaw rek man a ne man yàllaa ma tudd Seydina Yaxya moom borom bi nee na man maa ko tudde waaw Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yaxya lam naj'al lahu min qablu samiyya noonu la ko alquran wax suñu boroom nee na ba muy bëggal bàyyi ji sayyidina sayyidina Zakariya radiyallahu alayhi salaatu wasalaam ndax daa gis waxtooy nangu ñaan waaw mooy waxtooy nga gis fu boroom bi defale nit xéewal jamonoy nangu ñaan la sayyidina Zakariya alayhi salaatu wasalaam ba mu gisee sayyidatu Maryam xéewal yi ko alayhi salaam xéewal yi ko boroom bi defal te moo doon tuteuram te fi mu nekk ci kër gi kenn manu faa accéder kenn manu fee jaar ba dugg fa lu dul nga jaar ci Seydina Zakaria mii mu ñëw gis ko mu yor ay ay ay mu nekk ci fi mu nekk néeg bi ay fruits yoo xam ne amul du fruit de saison amu fi bilaadul Quds Jérusalem Yerusalem bari na ay ay ay min jinaanil ard waaw ay olive wa tiini wa zaytun ay olive ay lu ne fruits yi mango orange yi bari na fa waaye moom yi mu doon indi c'est du sax saison wom ci ci ci gox bi ci alentour yi mu ne ko yaa Maryamu anna laki hada waaw Maryam foo jëlee lii lekk yi may gis ci kii te fii kenn manu fee dugg lu dul jaar ci man te kenn na fi jaaw mu ñëw fekk lekk yu mel nii mais lii fu mu mu ne ko min indillah ci yàlla la jóge gis nga moo tax boo gisee karaama wala lu nit def nga gëm ko ci saase lim lay jariñ wuteeg koo xam ne day luñ la wax nga weddi Seydina Zakariya alayhi salaam nitu yàlla la bal mooy ki fi toogal borom bi fii mooy xalifatullahi fil ardi jamono jooju mooy yonent bi yàlla alayhi afd alayhi salaatu wassalaam mu xam ne lii ko sayyidatu Maryam wax te xam na ki ko wax mooy kan nekk fa sax di dute <laughs> waaw ci yàlla lu jóge ni nga ko waxe moom nekk ko fa sax di ratatewat hunaalika daa Zakariya rabbah foofee ba ko sayyidatu Maryam waxe alayhi salaam moom itam ca la ñaan boromam ah am na soxla li jamonoy yu borom bi indi xéewal la jamonoy ñaan la moom foofu fële ca la ñaanee moo tax boo gisee jamonoy borom bi wàcc xéewal comme ay taw bi jamonoy taw jamono yoo xam ne daa defal sa mbokk lu rafet lu baax lu yiw jamonoy ñaan la ñaanal bu ko iñaane di ko jalouser nii dangaa war a ñaan jaaraale fa borom bi mu defal ki defal lii kii yàlla nag maam itam nga nga nga gestu ma waaw ñaan borom bi mu may ko doom borom bi ne ko nag dinaa la may doom waaw waaw doom joo xamante ne ni hein Yaxya lay tudd masuma amul kenn ci lu jiitu ku mas a tudd ni moom man borom bi maa ko jox tur waaw <laughs> akbar kon ha Seydina Yaxya moom nag nga xam ne turam mooy dund Yaxya mooy dund na waaw Yaxya vie mooy la vie mooy koo xam ne day dund rek moo tax faatuwul ndax borom bi nee na ndax na a jàpp ne ñi nga xamante eh, dañoo faatu ci sama yoon am waata ah? bu leen leen jàpp na le wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun bu leen jàppe mukk ñi nga xam ne dañoo génn àddina ci sama yoon te dañoo faatu mukk mukk mukk mukk <laughs> bal li am ba den ah yaawul ñu koy dund inda rabbihim fa seen borom yurzaqun borom bi di leen wërsëgal ñooñu ñooy taalibey ñii lan ngay xalaat nag ci seeni sëriñ ci seeni ñi nga xam ne ñoo leen wan yoon woo woo wële ñii al anbiya waaw ñii ay al anbiya alayhim mussalatu wassalaam allahu akbar wala Seydina Yaxya moom mooy faat biyee mooy rendi biyee bu rendee biyee nag ñu wax waa aljana ak waa safara